kon walillahi alhamdu wal minna ci suñu ñu génn jeexaloon nañu chapitre cent cinquante-sept doon wax baabu ma yuqra'u fi salati ala al li nga xam ne moom la ñuy jàng ko ñaanal euh, jamono ji nga xam ne la ñuy ñaanal di jullee néew bi euh, lañ fay wax xadis bi ñu mujj woon a gis mu doon xadis neuf cent quarante loolu na woon waan abdillah ibn abi awfa radiyallahu anhuma annahu kabbara ala janazati lahu arba'a takbirat walillahi alhamdu wal minna tey ni ñu ko waxe woon al imaamu ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la jóge ci waajal ji néew bi waaye eh, li nga xamante ne eh, fii nii li nga xam ne moom la nit ki jullee bi bu ñu ko jullee ba pare li ci tegu mooy nag war koo jébbali boroomam daal di koy denc daal di koy suuli lool moo ci tegu léegi nag ginnaaw lool moo tax mu samp bunt bi di chapitre garab ci tool bi numéro cent cinquante huit di téeméer ak juróom fukk ak juróom ñett mu ne baabul isra'i buntu gaawe bil janaza ci néew bi wala bil jinaasa mooy fiñ ko yen te moom lañ ci jublu mooy kiñ ci teg mooy gaawe buñ ko wala gaawe bu ñu ko yenoo léegi nag mu des est-ce que gaawe gi mooy gaawe waajal gi waajtaay gi biñ koy waajale mu gaaw wala mooy bu ñu ko yenoo la tekki teg ko ci euh, mbaggu nit ñi góor ñi di ko yóbbu est-ce que loolu euh, gaawe googu hmm, lay wax wala gaawe waajal gi muy tashiyan gi loolu dinañ ci ñëw Euh, euh, waaye al imaam rahimahullah moom bi mu ci gën a privilégié comme niñ koy gisee léegi insha allah ci al minhaj buy shara sahih bi xasax euh, imaam muslim hadis bi nooy moom pour moom gaaw googu mooy buñ ko tegee ci mbagg yi di ko yóbbu jaag gi di yóbbu ka nga xamante ne moom la ñuy denc loolu moom la dëgëral waaye beneen bi am na comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee kon baabul isra'i buntu gaawe bil janaza ci ki nga xamante ne mooy eh, néew bi bu ginnaaw bi ñu ko jullee nag ñu daal di koy war a yóbbu nag eh, eh, fi nga xam ne nag fa lañ koy jébbale boroomam tabaraka wa taala kon al imam al hafiz an-Nawawi fii nag indiwu fii ay laaya comme ni nga xam ne xadi buntu yi ñu génn yépp daanaka indiwu ci benn laaya indiwu ci ay laaya Euh, léegi euh, mu ñëw rek daal di indi ay xadis léegi nag buntu bi ñaari xadis kese la fi indi voilà wuteeg biñ jóge woon xadis neuf cent quarante et un neuf cent quarante deux kese <coughs> la fi euh, muy tàmbalee bu njëkk bi neuf cent quarante et un al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullah mu an abi hurayrata radiya allahu taala anhu an annabiyi sala allahu alayhi wasallam annahu qaal asricuu biljanaza fa in taku saalihatan fa xayrun tuqaddimuunaha ilayhi wa in taku siwaa daalika fa sharrun tadacuunahu can riqaabikum fa sharrun tadacuunahu can riqaabikum muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim fa xayrun tuqaddimuunaha alayhi kon al imaamu alxafidu annawawiyu rahimahullah mu ne wa an abi hurayrata mu ne mu ngi jële ci saydina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu an innabii mu ngi jële ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ki ñu solo annahu qaala nee na asri'u bil janaza nee na gaawe leen néew bi bu ngeen ko jullee ba waajal ko ba war koo jébbali boromam na ngeen ko gaawe fa in takut bu ne daa nekk néew boobee saaliha mooy janaza gi la def sa la janaza féminin saaliha féminin waaw boobu nag mën na nekk góor mën na nekk jigéen ki ñuy denc ki ñuy robi bu dee daa nekk koo xam ne ku baax la fa xayrun yëg leen ne yiiw tuqaddimunaha lu baax tuqaddimunaha ilayhi moom ngeen di gaawe eh, ngeen koy jëgmalal jëmee ko fa rek waaw mooy ngeen ko gaawe waaw mooy li ngeen def noonu lu yiiw la loo xam ne eh, moom ngeen ko eh, jiitalal moom ngeen ko jëme wa in taku bu dee nag daa nekk moom kookee ngeen xam ne moom ngeen di yóbbu moom siwaa di ko robi siwaa zalika lu wuteeg loolu mooy si wuteeg mbaax muy ku doy waar fa sharrun yëg leen ne kon lu yées la loo xam ne lu du lu baaxut tada'unahu an riqaabikum loo xam ne euh, lu baaxul la lu ngeen teggi ci seenu loos rek <laughs> waaw waaw waaw yenu ko yées moom wala yenu ko baaxul da ngay diisaane gese nga ci am gaaw leen yóbbu ko rek fa sharrun tada'unahu ngeen di teggi an kom ci seen loos yi mu ne muttafaqu da fardu la yenn la bu ngeen di yenneeku teggi ko ci seen loos yi voilà léegi nag mu ne muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaamu al xaafidu al euh, euh, Buxaari amirul mu'minin naka noonu al imaamu xujjatul islaam muslim abul xusayni rahmatullahi al jamii moom daal dinañ koy solo kon mu ngi noonu mu ne wa fii riwaayatin li muslim am na nu ko imaam muslim solowee ci yenn version yi dane fa xayrun na alay loolu yiw la goo xam ne moom ngeen koy jëmaleel eh, yiw ga waaw kon mu ngi noonale eh, eh, mooy yërmande gi hmm, ak lu yiw loo gële nga xam ne moom ngeen def tuqaddimunaha lu ngeen jiitalal alayhi ci moom léegi xadiis baa ngi nii léegi mu ne kon rawaahu dane muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk mooy est ce que ñoom ñaar dong mooy al imam al Bukhari ak imam Muslim rahmatullah alayhima dong ñoo ko solo ñu ne la déedéet hadis bi imaamu Malik solo woon na ko ci kitaabul janaiz jaami'ul janaiz indi na ko foofu moom al imaamu Malik mu jëlu ko ci Naafi' mu jëlu ko ci Aba Hurayra radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne asri'u bi janaa'izikum fa innamaa huwa xayrun tuqaddimuunahum ilayhi aw sharrun tada'unahu an riqaabikum moom foofu loolu la ko wax jiital gaawe leen seen <coughs> néew yi ndax du génn ci ñaar yi fa innama li am ba des mooy huwa xayrun yiw la tuqaddimunahum ngeen leen di jiital ilayhi eh, ci moom aw sharrun wala rek muy ab fardo loo xam ne du lu baax tada'una ngeen di tegg an riqaabikum ci li nga xam ne mooy seen loos yi noonu la ko al imaamu Maalik daal di indi waaye <coughs> al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahimahullah jiitu woon na daal di koy solo na ko noonu al imaam Abu Daawud solo na ko na ko al imaam at-Tirmidhi ak al imaam an-Nasaa'i ak ibnu Maaja mooy rawaahul jamaa <coughs> raamu eh, bo yi ñoom ñëpp sunanul arbaa wa shaykhaani Muwatta eh, ki nga xam ne mooy al imaamu Ahmad ñëpp daal nañ koy solo kanta al imaamul Bukhaari rahimahullah benn bërëb kese la ko indi muy kitaabul janaa'iz baabu sur'ati bil janaaza mu ne haddasanaa Ali ibn Abdillah mu ne nettali nañu mooy imaamul Buxaari suñu sëriñ di Ali ibn Abdillah ibn Ja'far ibn Najiih ibn Bakr ibn Sa'd as-Sa'di mawlaa Abul Hasan Hayyatul Waadi si yowoon ci al-Basri Ali ibn al-Madini sëriñam bu mag rahimahullah qaala mu ne haddasanaa mu ne nettali nañu Sufyaan di Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali mawlaa Abu Muhammad al-Kuufi Euh, al-Makkiyu rahmatullahi alayhi qaala mu ne hafidnaahu min az-Zuhri imaamu Sufyaan mu ne lii de takk nañ ko ci az-Zuhri di Muhammad ibn Muslim ibn Ubaydillah ibn Abdillah ibn Shihaab ibn Abdillah ibn al-Haarith ibn Zuhrata ibn Kilaab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghaalib al-Qurashi az-Zuhri Abu Bakr al-Madani rahimahullah fi woon ci az-Zuhri an Sa'iid ibn al-Musayyib mu jël ko ci Sa'iid ibn al-Musayyib ibn Hazn ibn Abi Wahb ibn Amr ibn A'id ibn Imran ibn Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi Abu Muhammad al-Madini nekkoon sangu taabi'iin yi moom Seydina Sa'id ibn al-Musayyib radiyallahu anhu wa ardaahu an Abi Hurayrata mu jëloon ko ci baayu Abu baayu muus mu ndaw mi di Seydina Abu Hurayra al-Yamani ad-Dawsi radiyallahu anhu annahu qaala as an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala asri'u bil janaazati fa in taku saalihatan fa xayrun tuqaddimuunahaa wa in yaku siwaa zaalika fa sharrun tada'uunahu an riqaabikum kantaal imaamu Muslim wa Abul Husayn moom mu ngi ko daa dajale ñaari hadiis yi eh, teg leen comme ni muy def côte à côte mu ngi ko indi ci kitaabul janaa'iz buntu bi shuraax yi def baabul israa'i bil janaaza wala bi jinaaza boo waxoon nañ la teqantalu am nañu ne janaaza ak jinaaza c'est la même chose jinaaza mooy fi ñu koy teg am ñu ne janaaza nag buñ ko waxee mooy niw bi ci boppam lañ ci jublu wallahu taala alam am ñu wax contraire bi mu ne wa haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba imam Muslim Abul Husayn rahimahullah mu ne te nettalañ Abu Bakr ibn Abi Shayba Abdallah ibn Muhammad ibn Abi <clears throat> Shayba Ibrahim ibn Uthman Abu Bakr al-Absi mawlahum al-Kufi al-Wasiti al-asl rahimahullahu ta'ala wa Zuhayr ibn Harb suñu ak beneen sëriñ di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaythama an-Nasa'i al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala jami'an ñoom ñaar an ibn Uyayna te moom lañ gis sànq moo doon Sufyan qala rahimahullah Abu Bakr mooy kanta sama sëriñ njëkk bi Abu Bakr ibn Abi Shayba dane haddathana Sufyan ibn Uyayna moom noonu la ko waxee dane nettali nañu Sufyan ibn Uyayna gis nañ ko sànq an Zuhri gis nañ ko sànq an Sa'id muy Sa'id ibn muy ban Sa'id Sa'id ibn al-Musayyib nee na mi ngi sànq ci tallale ci riwaa Imam al-Bukhari an Abi Hurayrata radiyallahu anil jami' an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala asri'u bil janaza fa in taku salihatan fa khayrun la'allahu fii mun tekki la'allahu qaala tuqaddimuunahaa alayhi wa in taku ghayra dhaalika fa sharrun tada'uunahu 'an riqaabikum si leen asri'u gaaw leen bil janaaza ci néew bi gaaw jébbal ko boromam bu dee ku baax la de yiiw la amaana yi dafay dugal amaana qaala tuqaddimuunahaa ngeen di jiital ci muy yiiw ngeen jiital alayhi ci moom fa in taku ghayra saaliha bu dee nag eh, ghayra dhaalika lu wuteeg loolee fa sharrun tada'uunahaa 'an riqaabikum kon mu ngi nii léegi xoolal beneen bi nga xamante ne moo tax imaamu euh, <coughs> kon fii gis nañ lan tuqaddimunaha alayhi bi ibn wa fi riwayatin li muslim imaamu Nawawi ci Riyaad wa fi riwayatin muslim fa xayrun tuqaddimunaha alayhi imaamul Buxaari tuqaddimunaha ilayhi ah fa in taku salihatan fa xayrun tuqaddimunaha ilayhi léegi imaam muslim indiwaat mu ne waxat dëkk xadis bi mu ci teg mu ne wa haddathani abu tahiri wa harmalatu ibn yahya wa harun ibn sa'id al-ayli wa haddathani la wax mooy dama koo nettali ku nekk ci sama ñetti sëriñ yi man dong la ko nettali abu tahiri muy abu tahir da ahmad ibn amr ibn abdillah ibn amr ibn sarh al-qurashi al-umawi abu tahiri al-misri rahimahullah wa harmalatu ibn yahya ñi waa misr lañ wa harmala ibn yahya di harmalatu ibn yahya ibn abdillah ibn Harmala ibn Imran at-Tujibi Abu Hafs al-Misri àndandoo imaamu Shafi'i rahimahullah taalibeem la woon wa Harun ibn Sa'id al-Ayli moom itam ñii ñëpp ñoom ñetti ñëpp sëriñam yi yëpp Misr lañ ko joowoon fa lañ ne woon muy Harun ibn Sa'id ibn al-Haytham ibn Muhammad ibn al-Haytham ibn Fayruz as-Sa'di gis nañ ko temps yële mawlaahum rahmatullah ala Abu Ja'far al-Misri rahmatullah ala al-jami' mu ne qaala Haarun mu ne Sëriñ bi ma mujjee tudd léegi muy Haarun ibn Sa'id moom lii la dana haddathana dana nettali na wa qaala al-aakharaani kaana Abu Taahir ak Harmala rahmatullah ala al-jami' al-misriyaan ñoom liñ wax dana axbarana ñoom dañ na xabaare nañu ibnu Wahb mooy beneen càllale la muy ibnu Wahb ni Abdallah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi al-Fihri Abu Muhammad al-Misri rahmatullah alayhi qala mu ne axbarani mu ne xabaare na ma Yunus ibn Yazid di Yunus ibn Yazid di Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayliyu moom itam rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa an ibn Shihab gis nañ ko sànq qala rahimahullah mu ne haddathani Abu Umamata ibn Sahl bi jëlewu ko ci Abu si Saïd ibn al-Musayyib moom ibn Shihab di Abu Bakr waaye mu ngi ko jëlee ci kan Abu Umama eh, di di di nga xamante ne mooy an ibn Shihab mooy an ibn Shihab mooy eh, eh, eh, mu ne haddathani As'ad la tuddoon Abu Umaama moo doon dàkkantal loolu la siiwoon al awsi nekkoon doomu sahaaba mu nag bi di As'ad moom mais As'ad la tuddoon Abu Umaama ibn Sahl ibn Hunayf muy Sahl ibn Hunayf ibn Waahib ibn Ukaym al awsi siiwoon Abu Umaama al-Madaniyu Euh, euh, euh, rahimahullah moom mooy ki nga xamante ne par Abu Umaama am na moom saxaaba la voilà mais gone la woon quoi <laughs> waaw mooy jëlewul ci wàllu riwaaya taabi'i la waaye ci wàllu dara yaay saxaaba saxaaba la parce que l'an huit la juddu jamono yeneen bi saa saa mooy jamono ji nga xam ne ci la yonent saa saa ubbi Makka ak Hunayn jamono jooju moom ci la juddu moom Abu Umaama baayam mooy ku siiw ki Sahl ibn Hunayf radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mooy gis na yonent bi alayhi salaam bi mu nee gone waaye eh, bi yonent saa salaam di génn àddina deux ans la am voilà mooy eh, comme sahaaba yi seen doom yi dañ leen doon yóbbul yonent bi alayhi salaam mais nag jëlawul ci moom Abu Umaama kon As'ad la tuddoon ibn Sahl ibn Hunayf an Abi Hurayrata mooy moom sahaaba radiyallahu anhu jële ko ci Seydina wa mawlana abu hurayra muy riwayatu sahabiyin an sahabi waaye sahabiyin saghir la boo xam ne jële ko ci sahaaba boo xam ne moo ko mag fuuf muy sayyidina mawlana abu hurayra ad-dawsi al-yamani min gisoon sànq radiyallahu ta'ala anil jami' annahu qaala mu ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul asri'u bil janaza wa in taku saliha qarrabtumuha ila al-khayr wa in taku ghayra dhalik kana sharran tad'unahu an riqabikum gis nga fii dane asri'u bil janaza bil janaza gaawi leen li ngeen xamante ne mooy ñëw bi fa in taku saliha bu dee lu baax la ku baax la qarrabtumuha ila al xayr mooy jiital ngeen ko yóbbu ngeen ko te jégmal ngeen ko ci li nga xam ne mooy yiw wa in taku ghayra dhalika bu dee nag ah janaza googu moom mooy néew boo bee de wute naa ko mbaax kaana sharran ngeen xam ne lu lu baaxul la rek tabawu na wu ngoo xam ne moom ngeen teggi an riqaabikum ci li nga xam ne mooy seen loos yi léegi nag xadiis baa ngi walillahi alhamdu wal minna léegi nag mu des waaw ñaareelu njàngat lëkkaale bi nga xam ne moom la xadiis bi am ak li nga xam ne mooy suñu bunt bi ay naan leer na de wala baabul isra'i buntub gaawe li nga xam ne mooy niiw yi yonent bi saa saam joxe ci ndigal ne asri'u gaawe leen loo asri'u gaawe leen muy ndigal bil janaazati ci ki nga xamante ne mooy ki génn àddina ngeen koy denc waaw waaw akbar lu tax wax nañu lu tax tax tax bi kon gis nañ ci kon yoonalu gaaw moo tax imaam def baabul israa bil janaaza waaw baabu buntu al israa gaawal bil janazati ci ki nga xamante ne mooy néew bi nga xam ne dafa génn dafa génn fi nga xamante ne mooy àddina kon yonent bay saa saa moo ko digle léegi wax nañu li tax ndax bu nekkee lu baax wax nañu ko bu nekkee koo xam ne du noonu mu ngi noonu moo tax lii al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne qaala ashaabuna bi muy saraali ci alminhaj sharh sahih muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi mu ne suñu mbokk yi Shafi'i yooyu nee ne wa ghayruhum ak ñu dul ñoom yustahabbu al-isra' bil-mashyi biha ma lam yantahi ila haddin yukhaafu infijaruha waaw wa nahwi wa innama yustahabbu bi sharti alla yukhaafu min shiddatihi infijaruha aw nahwi voilà mu ne suñu mbokk yi nee nañu muy Shafi'i yi rahmatullahi alayhi him ak ñeneen ñu dul ñoom dañu sopp ñuy gaawe di dox booy dox di yóbbu néew bi fañ koy denc ñi ko yenu fekk gaawe googu du gaaw parax paraxe de ci condition mu ju bañ a ragal ah mu daanu waaw waaw ndax booy parax paraxi parax paraxi di yàkkamti ba néew bi daanu ba pare am lu ci eh, décomposé wala am lu ci wadd wala lu dee dara déet loolu bu ko defa ah. waa moo loolu la kon nag loolu dañ koo sopp ci charte boobu il faut pas mooy du gaawu parax parax waaw laysa bi parax parax waaw du gaawu parax paraxa ah. ñun daal nañ parax paraxee gaaw déedéet waaw mais def yitte dox yitte mu ne wa hamlul janazati fardu kifaya dina ñëw après l'imam al-Hafiz Hajar di toxal lu mel nii mu ne kanta yenu néew bi nag yóbbu ko loolu farata la joo xamante ne farataay bu ko ñenn ñi taxawee wàcc nañu ci des la waaw mu ne qaala naa mu ne suñu mbokk yi di Shafi'i ne noon wala yajuzu hamluha ala al hay'ati moom mooy li mu rek mais nañ amuñu amu amu yaa jaaduwul ñu koy yenu yenu boo xam ne yow da nga ciy ragal mu daal di daanu waaw ba pare ñoom mu ne nee nañ wala yaxmiluha illa rijal wa in kanat al maytatu imra mu ne te nag du ko yenu lu dul góor ñi même bu dee ne ke génn àddina jigéen la ndax lan li annahum aqwa li daalika tax ñoo gën a am kàttan ci loole wan nisaa'u te jigéen ñaar général ci yii dañ ciy am faiblesse da'ifaat dañ ciy am faiblesse waaw dañ ciy amuk néew doole te waru bamaata amaana in kashafa man minal man minal haamili ba'd badani te amaana tamit kenn koo xamante ne nii hein euh, mooy euh, ñi ko yenu lenn ci seeni awra daal di feeñ surtout bu dee jigéen la waaw loolu nag lii nag euh, du ñëpp ci d'accord lii mu wax que bu dee jigéen la jigéen ñi man duñ ko yenu wala yu mel noonu moo tax imaamul xaafis bu koy tudd ne te wala yaxfa te nëbbuwul du nëbbuwul maa fii li mu wax nii am li nga xam ne moo ci ne quoi waaw loolu moom nëbbuwul ci li nga xam ne mooy maa fii ko waa ci waxam ji <laughs> waaw ah. léegi nag imaamu Nawawi teg ci mu wa hadha alladhi dhakarnahu min istihbab al-isra' bil-mashi biha wa annahu murad al-hadith wa as-sawab alladhi alayhi jamaahir al-ulama mu ne lii nag ma wax man al imaam al an-Nawawi rahimahullah li nga xamante ne nii moom mooy li ñu sopp te loolu la ñu jublu li ñu jublu ci xadiis bi te yore saa saa loolu la ci jublu mooy sopp gu ñu sopp gaawe ña nga xam ne ñoo ko ñoo ñu lay wax waaw loolu la loolu la mu ne loolu mooy li nga xam ne mooy mooy dëgg li nga xam ne jamaa li ëpp ci boroom xam-xam yi loolu loolu lañu wax mu ne waaye wa naqala al qaadi an ba'dihim anna al muraad al israa bi tajhiiz al bi tajhiizihaa idaa istahaqqa idaa istahaqqa mawtuhaa mu ne Kantar imaam al qaadi bi doxal na ne am nañu ne non isra bi gaawe bi du gaawe dox bi rek boo koy yenu noonu di yóbbu waaye mooy nañ gaawe waajal ko bu nit ki génne ah gaawal ko gaaw waajal ko walla gaaw loolu ci gaaw bi la dugg waaw imaam an-Nawawi bu dee ne leerlu na c'est sûr que ne leerlu nañ que ne gaaw ñu na dëgg-dëgg. waaw du dañuy parax paraxee ba gaaw suul nit ñi alors que faa la ah non mu ne wa hada qawlun batil mu ne kanta wax ji imam al-hafiz ci al-qadi daal di toxal moom wax la joo xam ne ju neen la mardudun bi nga xamante ne li ko daq mooy bi qawlihi ci waxu lu ñuy dàq la jaare ko ci waxu yonente bi alai saat salam sallallahu alayhi wa sallam fa sharrun tada'una an riqabikum ndax dane lu bon lay doon loo xam ne da ngeen koo teggi ci seen doq yi kon kay loolu mooy ñi yenu la daa tekki ne nañ koy waajalee di ko utal perkaal di ko waajal ak li jaag ñoo mel noonu waxul loolu woon waaye li an riqaabikum kay leeral na affaire bi ci seen loos yi mooy kay kañu yenoo tax ñuy wax kon dox bi la ji dem di ko yóbbu fañ koy suule loolu la xadiis bi di wax waaye waxul lii nga xam ne moom la al imaam al qaadi Iyaad daal di toxale ci ñenn ñi voilà mu ne wajaa ak dikk na an ba'd salafi toxal nañ jële ci lenn ci salafu saalih way dawlu yu baax yi karaahatal yoo xam nañ ne non dañoo sit gaaw gi waaw mu ne waaye loolu wa huwa mahmulun ala isra' al mufrit alladhi yuxaafu maahu infijaaru aw xuruj shay minha mu ne loolu mooy liñ ci loolu waxu salaf yooyu ñu jëli ñenn ci ñoom rahmatullah leen lenn kese la mooy gaaw gi nga xam ne day dugg nag ci gaaw ëppal mooy li ñu wax parax paraxee ba tax nga xam ne mën nañ ci ragal néew bi daanu wala am lu génn ci moom léegi nag mu ngi noonele eh, eh, eh, loolu la imaamu Nawawi wax léegi mais Eh, bon amaana nag ne wax jële baatil la loolu <laughs> Imam An-Nawawi léeg-léeg muy waxe noonu waaw daan <laughs> yi day jàpp daa évident daa leer mais ñëpp d'accorduñ ci lool xoolal al imaamu al hafiz ibn Hajar al Asqalani rahimahullah hmm? li nga xamante ne moom bi muy sarah hadis bi loolu la wax mu ne asri'u bi naqala ibn Qudamata mu ne al imam ibn Qudama al Maqdisi hmm? Euh, nekkoon hanbali bu mag boobe référence ci ngiru xanaa yi rahmatullah alayhim mu ne moom nee na al imam ibnu qudama al ibnu qudama mu ne moom noxal toxal na hmm, wax lii nga xam ne moom la wax mu ne fiihi anna al amra mooy digle gi yoneen saa ne asri'u waa léegi loolu ngir farata la wala déet wala ngir lañu sopp mu ne nekk na ci anna al amra fiihi al bila xilaaf na al ulama wa shadda ibn Hazm fa qaala bi wujubihi voilà mu ne ki nga xamante ne mooy imaam ibn Qudaama ibn Qudaama al-Hanbali rahimahullah nee na lii digle bi yore saa saa nation loolu day wane ne dañ koo sopp ci li nga xamante ne nii amul wute ci biir boroom xam-xam yi mu ne na kanta bam def kii mu lay wax imaam ibn Hazm moom dafa dafa nekk koo xam ne dafa beru ci wax ji eh, ne moom déedéet waaye lan moom mu ne loolu dafa war nga naan lan loolu farata la mu ne wal muraadu bil isra'i shiddatu al mashi wa ala dhalika hamalahu ba'du salaf wa huwa qawlu al hanafiyya